adabi wal fadaa'il fii faslun fii awqaatil ijaaba kon insha allahu taala ci jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ pàcc bi nga xam ne chapitre bi dog bi mu defoon ci aadaa bi muy aadaabu du'a muy tegginu ñaan <coughs> léegi nag ñuy ñëw nag ci beneen pàcc boo xam ne moom la def muy faslun fii awqaatil ijaaba ab pàcc ab dog ci waxtu yi nga xam ne ci lañuy nangu ñaan <coughs> moom la def nii mu ne awqaatuha inda jamiil arafa qul ramadaanu thumma yawmu arafa wa laylatul qadri wa yawmul jumu'a laylatuha saa'atuha almuwassa'a sëriñ bi radiyallahu taala anhu kon di wax <coughs> mu ne awqaatuha mooy waxtu nangu ñaan waaw inda jamiil arafa ca ca mbooleem aarifuuna billahi mooy boroom way nan daña fa seen boroom jamu aarif mooy plurielu aarif koo xam ne day nan dafa yàlla xul mooy lii limal waxal bokk na ci waxtu yi nangu ñaan ramadaanu weeru ramadaan bu teroo weeru koor ah benn ngoog nañu note un summa arafa tegu ci beneen mooy bésub arafaat waaw moo tax yonent ma lay saar saar bésuma Arafat ci aj gi dañuy gaaw julli tisbaar ak takkusaan ci heure tisbaar ngir mën a taxaw Arafat di dagaan borom bi di ko kañ di ko sant di ñaan ay njéggalam di def lii ci xeetu azkar radiya ah, ngir màggal ko moom azza wa kon jamono jooju bésu Arafat bésu nangu ñaan la du bésu nekk di di di foo même bu dee ne woo Arafat moo tax yonent bi saa saam ngir yëgal jaam yépp ñu synchroniser yëg ne bés bu màgg ngi mu sunnaal ñu ci woor ci képp koo xam ne taxawoo Arafat nga xam ne yaa ngi ci bés bu màgg bés bi nga xam ne borom bi day wax malaakaam yi leen leen xool leen sama jaam yi nga xam ne ci pàkk bii ñu nekk ñoom ñépp ñu jublu ci man allah bés boobu bésub nangu ñaan la mooy ñaareel mu ne wa laylatul qadri bokk na tamit ci mooy laylatul qadri mooy ñetteel bi nga xam ne xayrun min alfi shahr waaw moo gën junniy weer mu ne wa yawmul jumaa ak bésu ajjuma waaw bés bu tedd ngoog jant bi fenkul bés bu gën a tedd bés boobu comme ni ko alayhi salaatu wassalaam leerale yawmul jumaa laylatuha rawatina laylatul jumaa muy alxames ca guddi bu timis duggee laylatul jumaa muy guddi àjjuma loolu it yawmul jumaa waaye bul bul fàtte guddi guddi ga muy jeudi ca guddi ha kon def ko cinq saatuha ba léegi yawmul jumaa xam nga peeg na lépp waaye comme que lii dañoo part dañoo jagoo fokk ñu daal di leen dugal nag daal di leen beral bir kon laylatuha nga ne cinq saatuha waxtoom wa muy six al muwassaa di nga xamante ne nii mooy wu yaatu wa muy wax soom wa nga xamante ne mooy yaatu te nekk loo xam ne lu yaatuy barke yoo xamante ne moom la ci borom bi tabaraka wa taala daal di dëxëñ ndax lan xadiisu mawlaana abu hurayra radiyallahu taala anhu nekk ci saxiix yi mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam da tudd yawmal jumaa mu ne fiihi saa'atun laa yuwaafiquhaa abdun muslimun wa huwa qaa'imun yusalli yas'alu allaha shay'an illaa a'taahu iyyaah waaw <coughs> mu ne yonent bi saa saam ne fii am na ci àjjuma gi mu doon tudd saa waxtu woo xamante ne nii laa yuwaafiquhaa du dëppaale du daje du dëppook moom abdun benn jaam muslimun koo xam ne aj wommatul la ngir boroomam wa huwa fa fekk jamono jooy qaaimun mu ngi nekk yi taxaw yusalli di julli yasalullaha di ñaan borom bi shay'an lenn illaa lu dul ataahu iyaa boroom bi dina ko may loolu la muy ñaan moo tax mu ne kon laylatuha saatuha al muwassaa muy waxtoom mu barkeel woo wële moom yawmul jumaa léegi nag boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim léegi waxtu woowa ndax dañ cee wute wax yi dafa baree bare bari boo demee ci al al imaam al haafid ibn hajar al asqalaani ahmad ibn ali boroom fathul baari ak bulughul maraam rahmatullahi alayhi wa radiya daal dina ciy recenser wuute ci wax yi lu ëpp ñaa fan lii ñeen fukki wax lu ëpp moom laa doon wax fan lañ doon waxati ban kii ba ma naan masalaam laylatul qadri <laughs> am na ak beneen masala xamatuma sax est-ce que du nekkatul woon ci euh, tafsir allégé yi la wala ci masaalik bi foogu ma ne ci masaalik bi la que ne masala am na masala muñ doon gis ñu naan bokk na ci masala yi gën gudd ñu ne non non looy wax nii laylatul qadri nga naan lan laylatul qadri ma ne moom waaye ak bés ak lii muy saa boobu waxtu woowu waxtu ajjuma jooju waxtu woowu yonent ma ne saa saa bi wax wan waxtu la boroom xam-xam yi dañ cee wuute lu ëpp ñeent fukki wax waaw waaw wax yi ci gën a siiw nag leen yenn yi ci la sëriñ bi di indil waaw moom la lay indil mu ne waxtalafu fi saati almuazzama inda almashaayixi alkiraami alalama mu ne nag gis nga waxtu àjjuma woo wële wu barkeel woo wële te yaatu waaw bu yaatu ay barke waxtalafu wuute nañu ñoom boroom xam-xam yi fi saati rahmatullah alayhim wa radiya anhum fi saati almu'azzama ci waxtu wa nga xam ne wu ñu màggal la indal mashaayix yi fa sëriñ sa boroom xam yi ndax xam dayoom ndax li ci yonent bi alayhi salaatu salaam wax te loolu mooy lenn dong la ci wax voilà alkiraami sëriñ su tedd sa alalama ña nga xam ne ay doj lañu ay boroom xam-xam yu fees dell ak seen boroom tabaaraka wa taala wuute nañ ci lii léegi nag mu ñëw di la wax waxtu woowee wute yi mu wax la ci yenn kese waaye du la wax yépp parce que xalaatoo fii nii ñu lay fiy wax ay 46 wax wala ay 44 jëm kaw non non non loolu xalaatoo ko voilà mu ne waqiila <coughs> waqiila min majlis min majlisatil imaami ila naqida salaati ay tamaami mu ne waqiila am na benn wax bu ne waxtu woowee wu barkeel woowee yonent ma lay saar saar wax ci xadiis sayna Abu Hurayra bi nga fi tudd léegi radiyallahu anhu am na ci boroom xam-xam yu ñu ne fii majlisatil imaam yi mooy jamono ja nga xam ne waxtu wa nga xamante ne nii ci la imaam bi di di di toog hmm? bu agsee ci ajju ajjuma ji ba agsi ba toog moom moom moom imaam bi bu toogee rek jeex na foofu la imaam ilan foofu lay tàmbalee ilan qidaa salaa ay tëmaan yi ba ni julli ji di jeexe mooy bi julli ji di mate bu toogee dugg si ba toog ci min minbar bi nit ñi kiy nodd jóg foofu lay tàmbalee ba ni nga xam ne ci la julli ji di jeexe am na wax bu wax boobu te wax boobu ñu ko wax ñu ngi ko jële ci xadiis boo xamante ne nii al imaamu muslim ibnul hajjaaji al qushayriyu an naysaburiyu rahmatullahi moom moo ko soloo jële ko ci ki nga xamante ne ni mooy seydina abu muusa abdallah ibn qays al ashariyu radiyallahu taala anhu wa arda mu ne sami'tu dégg naa rasulallah ndaw yàlla li sallallahu wa sallam yaqulu mu naan hiya mooy waxtu teb du doowu te bari njariñ te màgg hiya mooy ba bayna an yajlisa al imaamu ila an tuqda as mu ne mooy diggante bi nga xamante ne nii ci la imaam bi ci minbar bi bu agsee toog ba ni julli ji di jeexe loolu la loolu kon benn wax baangoo gis nga fi mu tegu mu ne waqiila la takunu tilka laiha inda qiraati li imaami alfaatiha beneen wax ci wax yu bari yi am ñu ne bal li am ba des takunu tilka laa tilka mooy ne waxtu woowee dina nekk laayixa di feeñ di ñëw inda fa di tàmbalee di commencer inda fa nga xamante qiraatil imaam yi alfaatiha mooy imaam bi bu taxawee xutba ba pare commencer julli ji bésu ajjuma ci jàkk ci jumaa ji di tari faatiha foofee lay tàmbalee waaw <laughs> waaw <laughs> léegi loolu lii la ci sëriñ bi tudd li ci des waxu ko am na yeneen am na beneen wax boo xam ne bu gën a siiw waaw boo xam ne moom moom bi mu njëkk a wax ñoo ci gën a siiw mooy waxu bi nga xam ne moom lañ jële ci Seydina Abdallah <laughs> ibn Salam alayhi ridwanu assalaam nga xam ne al imaam at-Tirmidhi rahmatullahi moo ko soloo ah nga xamante ne nii am na ñeneen ñu ko soloo jële ko ci Seydina Abu Hurayra mooy rahmatullah wa radiya anhu ko ne mooy lan affaire bi ba'da al-asr la ila an taghruba shams mooy ginnaaw li nga xamante ne nii mooy tàkkusaan ba ni jant bi di sowe mooy ba ni timis gi ba nal fa ba timis gi di waaju dugg bu jant bi duggee loolu nag ñaari wax bi bii moo waxu Abu Musa al-Ash'ari yi bële ñoo gën a siiw ci wax yi ah radiyallahu anhum léegi nag moo tax boroom xam-xam yi nag wuute ñenn ñi daal di gën a dëgëral lële booy yeneen wax yi ñu lay wax ca fanweer ñeent fukk ya ku nekk boroom xam-xam a ko wax voilà am na ñoo xam ne dañ ne non loolu waxtu woo yëkkati nañ ko mais loolu dëgëru wax woo moom dëgëru voilà <laughs> am na ca wax yoo xam ne dëgëru voilà am na yoo xam ne bon <laughs> ma xaw nañoo am lu mais ñaar yi ñoo ci gën a siiw léegi nag am ñu nootal ne bon hadisu Seydina Abu Muusa bi daal moo gën a dëgër càllale radiyallahu anhu imam Muslim a ko solo ñeene non abu Seydina Abu Abdullah ibn Salam be loolu la moom la waxoon Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu te na ko noonee tamit la ñu soloowee <clears throat> kay Seydina Sa'id ibn Mansour ci sanad boo xam ne bu wér la ah dem ci euh, Salama ibn Abdurrahman ma ibn euh, Salama ibn Abdurrahman mu ne am na nit ci saxaaba yi radiyallahu anhu yoo xam ne dañoo dajaloo woon ñu tudd doon waxtaane saa yoon euh, waxtu woowu ah, léegi bañ neenam ñu daldi tàqale ko te kenn ci ñoom wutewul ne mooy hmm, axiru sa'a min yawmil juma mooy waxtu mujj ca yawmul juma lan mooy waxtu mujj ci bésu bu àjjuma. ma ne ma ah mais yow déggoo woon ñu ne lu guddi àjjuma kañ lay commencer alxames bu timis jotee la guddi àjjuma kon kay guddi àjjuma guddi gi boo jiitu kon bés yi lool la waaye kon kay mooy moom mu ngi jeexee laata timis di jot bisu àjjuma vendredi balaa timis a jot.